ñu ñëwaat ci saar bi nga xamante ni mooy alxujuraat ñu ngi woon ci jataay bi ñu génn ci ñeenteelu laaya bi fi suñu boroom di waxe baada audu billahi min alsheytaani irrajim inna alladina yunaaduunaka min waraai alxujuraati aktaruhum laa yaqiluun kon foofu lañu yemoon suñu boroom di wax ne inna alladina gis nga gaa ñi nga xam ne yunaaduuna ko ñoo lay woo yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam di la yuuxu yaa muhammad hee muhammad min wa sallallahu alayhi wasallam min waraa'il xujuraat ca sa ginnaawu wa ardaahun aktharuhum yépp ci gaayoo laa yaqiluuna duñu xalaat lii waxoon nañ ne dinañ ñëwaat lu tax laaya bi wàcc loolu boroom ton xam-xamu tafsiir yi rahmatullahi alayhim ak ñi nga xam ne ñooy toppatoo li nga xam ne mooy siiraay yonent bi alayhi salaatu wassalaam di ahlu siyari wal maghazi di toppatoo dundu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañuy nettali yi nga xam ne mooy ne mooy en gros mooy globalement lii daal la ñuy wax boo tënkee wax yi yëpp même bu dee am na quelque wuute yenn wute yu xew ci nettali ñi ak ñeneen waaye nag waxoon nañ la comme na xam ne noonu lañ ko gisa woon ci jataay yi ñu doon taxawal yi ñu gisoon ci siiraay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ñuy gis nettali boobu que nag am na ci càllale yi wax ndax ku mel ni ñoom imaam alwaaqidi rahmatullahi alayhi ñoo ko solo wa fii te mu nekk yoo xam ne mooy wérul nag ci ca côté càllale waaye lu bari ci yeneeni nettali yoo xam ne dañuy ñëw di dëgëral wax ji nga xamante ne nii mooy dane yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa yónni woon benn sariya mooy benn dogit lay doon ci xeexkat yi ci soldat yi ñoo xamante ne nii dañuy dem te yonent bi alayhi salaatu wassalaam du génn mu yónni leen ci nit léeg-léeg nag ngir xare la léeg-léeg mu yónni leen ngir ñu dem yëddul ko noon yi seetal ko nan lañu tooge ñoom noon yi léegi nag bi mu yónnee ki nga xamante ne nii mooy àlla la mooy Uyayna ibn Hisn nekkoon kilifaay waa banu Fazaara nekkoon waa banu Fazaara waaso wu mag la woon ci arab yi léegi nag mu yónni ko moom mu daal di dem ci benn pàcc ci waa banu Tamim ñoom itam ñu nekk waaso wu mag ñoom tamit ci banu ci ci arab yi bañ demee nag ndaxat jamono yooyu ñenn benn kuréel ci ñoom di waa banu Tamim fekkoon nañu daal di tuub ba fekke woon sax li nga xam ne mooy fatxu makka bi suñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam di ubbi makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima mi nga xam ne nag dogitu armée boobu ci la dem dogitu xeexkat yoo yële te Seydou Uyayna jiituloon leen radiyallahu anhum bañ demee nag waa banu tamim ña nga xam ne ñoom ñoo ci di waa banu anbar bokk ci waa banu tamim benn néeg la ci waa banu tamim ci ñoom lañ leen yónni woon bañ demee nag Seydou Uyayna agsi bu mu agsee ak soldat yi ñoom daal di dawlaata ñuy agsi bàyyi fa nag néew ju dooye doole yi ak jigéen ñi ñi nga xam ne ñooy seen jur yi seen seen seen seen lañ fa léegi nag moom mu wommat lépp daal di indil yonent bi salawaatullahi wasalaamuhu alayhi bi loolu nag xewee bi nga xam ne nag loolu am na ñu wommat ñépp indi nag ñooñu daal di nag def kilifaayu banu tamim yi daal di def nag benn mbooloo benn délégation ngir ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ngir nag mu daal di leen libérer daal di leen daldi di wala nag ñoom nag ñu daal di jënd li nga xam ne mooy seen seen liberté daal di jotu seen mbokk yi ñu jàpp bi ñu ñëwee nag ñu agsi comme que am na ci ñoom ñoo xam ne jullit lañu woon ku mel ni euh, al-Aqram na xaabis te bokkoon ci seen kilifa yi àndoon ak yeneen kilifa yu mel ni az-Zibriqaan ibn Badr ak ñooñ ñëpp ñu àndoon ak ñoom bi ñu am ne nag ci lañu agsi nag ñu ñëw ah fekk yonent bi alayhi salaatu wassalaam nekk ki lenn ci néegu soxnaam yi radiyallahu taala anhunna eh, alee ñu dem daal di fëgg duggu déedéet ñu taxaw fële ca biti ca gannaaw di ko yuuxu naan ko yaa muhammad hee yow muhammad uxruj alaynaa génnal nga ñëw fii ñëw ci ñun te nag xamal na ñun waa banu tamim ñii di la woo haa inna madhana zayn wa inna dammana shayn ñu ñëw naan ko haa na nga xam nag te ñu ngi koy jël mbiiru taxaw fële naan ko génnal gaawu yu suñu ñun ñii da nga xam ne nag gis nga suñu taggaate cëy bu ñu la taggee taar lay doon mooy lu rafet la ci ka ñuy tagg waaye wa inna zammana waaye cëy bu ñu la ŋàññee ñun waa banu tamim de ku ñu ŋàññ da nga xam ne lool shaynu lool mooy mbir la gàkk-gàkk bu mett la lay doon ca nit ka mooy de mbir la moo xamante ne nii lu naqaree dindi mooy ab aw xas wu rëy lay doon ci moom ba àddina biy tukki yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di gaaw génn nag bi mu leen déggee ñu yuuxu noonu mu génn ne nag zaakalu zaakumullah ne leen li ngeen wax loolu nag li ngeen melale seen bopp déedéet loolu kooku mooy borom bi tabaaraka wa taala ndax yàlla bu tabaaraka wa taala mooy ki nga xam ne moom ku mu tagg ëskey kooku moom kenn gënu ko même bu dee ne àddina bi yépp dañ koy xas kooku moom day nekk tee euh, taar rafet lu loo xamante ne nii ndax boroom bi moo ko tagg tabaraka wa taala waaye képp koo xam ne borom bi tabaraka wa taala moo la ŋàññ loolu day nekk loo xamante ne nii day nekk gàkk bu topp mbindeef moo mala nit koo ba ni muy tàbbee suuf ba ni muy demee yawmal qiyaam mu ne leen kon kooku ngeen wax seen bopp mooy borom ñëw nag amul dara luñ koy wax laata ñuy commencer sax naan ko suñu mbokk yi nga jàpp ñu naan ko nag génnal bi mu agsee ñu ne ko nag dañoo bëgg nag daal di puukare woon teg yow ba nga xam ne ñun waa banu tamim duñu comode xam ngeen ne ñun ci arab yi ñoo fi gën a màgg ñun waa banu tamim di wax loolu yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko benn ngoog beneen bi tax ñu woola ngir nga génn fii wuyu suñu ñun kilifaay banu tamim yi yow Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam mooy ne dégg suñu suñu taaxuraankat bi di sha'ir bi mu wax ba nga xam ne ñun waa Banu Tamim suñu sha'ir suñu poète moo gën a mën a wax taaxuraan dëgg ke yow mii sa saayir yi nga am fii Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ñu ne ko teg ci ñettee la bu ñu lay jox bu tax nga war a ñëw fii yow wuyu ñu alayhi salaatu wassalaam mooy ne dañoo bëgg nga ñëw déglu suñu xutbakat bu mag bi mu xutba sa kanam ba nga dégg xam ne moo gën a moo moo moo moo dina wedam loo ñi nga xam ne ñooy say xutbakat yow rasulullah alayhi salaatu wa wassalaam yonent bi alayhi salaatu wassalaam nag ca woyof ka ak li nga xamante ne mooy wàcce boppam di nga xamante ni nii noonu la yéege mu ne ko mu ne leen ah man de loolu taxumaa jóg yi ngeen wax nii yëpp borom bi yónniwu ma ngir yii waaye kon que nee nga lool la ñu mu woo ki nga xam ne mooy mooy waykatam di Seydina ah, Hassan ibn Thabit di ta ak ki nga xam ne moo ko doon defal ay poème c'est bokk ci ñoom ndax bari woon nañ muy Seydina Hassan waaye woo ki nga xam ne moom lañ gisoon ci jotaay bii weesu ne mooy alayhi salaatu wassalaam di ki nga xam ne mooy Seydina Saabit ibn Qays ibn Shammas radiyallahu ta'ala anhu mu ñëw xutba fa ñoom itam daal di gàntaan ak nekk fa loolu lañ def bi nga xamante ne ni nag ñëw nañ yonent bi alayhi salaatu wassalaam déglu leen seen xutbakat seen taawuraankat seen tàggaatekat ñu jóg bi ñu waxee ba pare nag ñële wax ñoom nag ñu jógal seen bopp ne moo ñun ndekete yoo ni ñu jàppe woon suñu bopp demewul noonu lan moo xew ba kii moom moom mooy xutbakatam moo dàq xutba suñu xutbakat waaye tamit ki nga xamante ne mooy kiy defar sadd ay way ay poème moom moo ko dàq def ki nga xam ne mooy suñu bos léegi wax noonu nag après noonu moom ñoon ñu def noonu doon bousculer yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ko yuuxu nag ñooñu jóge ca kaw ba ñooñu la suñu borom di wax ne ñooñu li ëpp ci ñoom innal ladina gaa yi nga xam ne yu naa duuna ko ñoo luy jëllu béeru kon bokk na ci yi nga xamante ni nii mooy nit ki bu bëggee am appartement am néeg boo xamante ni borom bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo ko koy utal ci diir ci li nga xam ne mooy néegub l'islam bi nga xam ne néegu leer ci néeg yi nga xamante ne yu jagoo te jege yonent bi alayhi salaatu wassalaam fokk mu nag nangu koo xam ne day nekk koo xam ne day lakk day lëkkaloo nekk jikko ji mooy fokk mu sori ko mooy ne di yuuxu yi nga xamante ne mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye comme que yonent bi alayhi salaatu wassalaam daf ñu jàngaloon benn mbir mu ne al ulama warasatul anbiya mu ne boroom xam-xam yi ñoom ñooy donoy yonent yi alayhimu salaatu wassalaam kon boroom xam-xam bi nga xam ne moo fi ne xam-xamam leer te mu koy jëfe te yàlla kese tax kooku na nga doon jàppe bu fi yonent bi alayhi salaatu ne newoon bët boobu nga ko war a xoole waroo di ñàkk teggin ci kanamam wala boog boo xam ne yow bu fi yonent bi alayhi salaatu wassalaam newoon doo ko def ci kanamam ñeme koo def ci kanamam moom ndax moom dafee toogal kële ku nekk ka nga ci moom lu bari tawool yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo ko wax waaye mbiri nekkul ne ah ñun nag garaawul ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ka nekkatul ak ñun mooy denc nañu ko loolu waxoon nañ la ko ci jataay dee weesu moo tax laay boobu ñu gisoon ñi nga xamante ne ñun ñoo yuuxu laa laa tarfa'u aswaatakum yéen ñi gëm yàlla bu leen yëkkati seen kaddu yi ba féete kaw kaddu yonent bi alayhi salaatu wassalaam wala ngeen di ba bari ñu ci tegoon ñi nga xam ne mooy di yëkkati seen kaddu ba muy gën a kale Seydina Omar radiyallahu anhu bi mu nee dafa toog ci jàkkaay yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi gis ay nit ñu nekk ci côté xabru yonent bi alayhi salaatu wassalaam di yëkkati seen kaddu ci jàkkaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam nañ ne woon di wax ca kaw mu jël benn xeer moom fi mu toog Seydina Omar gis benn taalibe saxaaba bu toog fële mu sànni xeer bi ci wetam ngir woo ko bi nit ki bi mu gisee xeer wi dal ci wetam mu xool fi xeer wi yóge mu xool gis muy Seydina Omar radiyallahu anhu mu def ko signe ne ko kaay mu daal di ñëw ne ko mu ñëw ñëw mu wax ko ndànk ne ko demal nga woowal ma gaa yële di coow seen coow yi kawe ci jàkkaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi mu leen woolu wooyee ñu ñëw nag mu ne leen moom Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa ardah ne leen yéen fan ngeen jóge ñu ne ko ñun de moom moom Taayif leen jóge mu ne leen ah comme que Taayif ngeen jóge moo tax gis nga gis nga bés bu doon ne Medina ngeen dëkk yéen ñii nekk ci jomaay yeneen ci bala sar san di coow gis nga sama yar bi moom laa leen di bàcc dinaa leen dinaa leen duma ba ngeen xam yéen da di nekk ci jàkkaay yonent bi alayhi salaatu wasalaam di yëkkati seen kàddu nii kooku nga xam ne moom leçon ba ko suñu boroom wàcce woon ndax laayu njëkk yi moo taxoon mook Seydina Siddiq radiyallahu wala Seydina Siddiq ak moom radiyallahu anhuma ñoo taxoon ni wàcce ko gis nga ni mu jàppee jàngale moo mële ba ati ati at ba mu nee xalifa gis ñuy wax ci jàkka yonent bi alayhi salaatu wassalaam di yëkkati seen kàddu mu wax leen leen kenn du ko fi def gis nga bu ngeen dëkkoon ci dëkk bi duma naa leen ay yar ngir daal di leen am na yar ci loolu le naka noonu tamit la waxoon keroog bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam génnee àddina nit ñi di tabb xalifa kan moo koy wuutu ci ginnaawam am ñuy wax ba seeni kaw di yo kàddu di yuuxu Seydina Omar ne leen hé